<laughs> nga xam ne day dëppaale rek <laughs> waaw ñu jàpp ne lool la lool du salaatul istisqa lool du lool baaw naan gi ñuy wax ci giine de bokkul ak loolu ah voilà kon nag ginnaaw bi ñu désespéré borom bi mooy ki nga xam ne mooy wàcce li nga xam ne mooy taw bi ñëw di wallu wa yanshuru rahmata te mooy tasaare yërma yërmandeem du yaatu gi ci taw gi bu ñëwee xéewal yi di ubbeeku waaye yërmandeem li nga xam ne mooy l'islam ak xam-xam ak cell teg lépp ak yërmande yërëm jaam yeeg yooyu borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo koy tasaare di ko wàcce ci xeet ci jaam yi wa huwal wali moom mooy kilifa alhamid ki nga xam ne moo sant boppam laata benn jaam di ko sant waaw kon nag fallahu huwal wali kon nag bu la kenn trompé ci wax yooyu nga xam ne ña koy wooy dañ naan ay suufi la te ñu ngi nii suufi yaa ngi di wax ñoom Seydil Haaji Maalik di reet di leeral affaire yi yow ngay léeg-léeg sax waaji danaan moom taalibeem la waaw bëgg laa mbaal ci filet yi caaxaanam yi nekk waaw parce que bàyyi ngeen yaa ah, waaw ñoom toppatuñ kër gi ak nangam waaw ñoom daal léegi nangam ak nangam gone léegi alors que waaw mais bu ngeen leen wanul dëgg ñu gis dëgg kay alhamdulilah dañuy dañ leen fii baax toppuñ leen parce que yéenay fii wala mbàkke képp en tout cas ci ku xam ci ku xam laay wax ah sinon ñu bari looloo tax ñuy topp waaw loolu nag ku ku nekk sa affaire la quoi mais ku wala xam-xam ak kenn te taxoon a jóg xam nga ne toppoo woon doo topp nit parce que rek nii la sant déedéet waaw kon nag mu ngi noonu nee kon mu ne eh, eh, eh, borom bi mu ne nag iz qaala lahu rabbu aslim fàttalakul bi ko boromam ne tuubal wommatul qaala mu ne aslamtu wommatu naa li rabbil alamin waaw diine danay may personnalité yow yàlla mooy sa busal yàlla mooy sa qibla yàlla moo lay surveiller foo man di nekk nii c'est pas que nit ñi dañ lay joxub liggéey doo fa nekk di tappale tappale alhamdulilah bu patron bi ñëw rek a commencé di sérieux sérieux lu di kii non yow yaa irresponsable yow waroon nga ku mel noonu waroon na am kersa di xool boppam ci ab glace ab seetu dina xam ne man maay un faux type wallahi bu waxalee dëgg loolu la ko loolu lay xam xam na ne moom c'est un faux moom waaw koo xam ne liggéey biñ ko jox au lieu mu sérieux ci lu nekk lay def di tappale di bindi SMS di tontu téléphone di def lu nekk bu patron bi yëgee ne patron bi dee ngi ñëw rek wala nee nañu bu commencé teg lépp mel ni yorof mosu la xam téléphone bi teg ko fee tiim dossier yi bu dee kuy tapé kon kii di xool di concentré concentré wu kooku théâtre kat la wala yàlla illa xoolal ma manque de de personnalité boobu kooku sincèrement waroon na am kersa bu taxawee ci glace quoi. ma ne la attention mais yow miy dawal oto nag danga nga koy génn sa bopp du waxoon nañ ko fan yi nekk ci tali bi di daw lu la neex zone cinquante zone trente ngay daw quatre-vingts Waze application GPS boobu di la wan yoon yi signalé police ca kanam nga commencé freiner di wàññi di wàññi mel ni koo koo rombee mel ni le conducteur modèle alors que yaa yées wala iyaazu billah yow war nga am kersa ah dañu koy def yor seen doom nekk seen gannaaw amuñu sax kersa xoolal image bu bon boobu ñuy jox seen doom mooy mooy mon fils triche triche soit un tricheur attristé attristé attri ah, ah, ah euh, euh, euh, lan oh, oh, non ba attristé ah <laughs> <laughs> nekkal tricheur bu mag sama doom. parce que bàyyi ma ngi doon accéléré xam na ne fii bi muy daw jaarul moo ko gën a tay mais bi mu gisee ci GPS bi ñu def ab boppu police ab bopp bu sol mbaxanu police police ci kanam léeg-léeg sax day comme ñu ni dans un kilomètre du ko teree wàññi day daw lu bari bay jege nag di wàññi waaw walla ayaadu billah nga ñëw gis famille rouge nga burle ko te ko tey mais bi nga gisee fo ba nga xam ne wax dañu def radar bu taxaw jàkkaarloog fo bi di xaar ku romb mu la la ray photo la yónnee la quatre points nga ñàkk ko ci France fay cent trente-cinq xaw ma ñaatay euro ah moom moom nga gis ko waa ji di ralentir fo bi waa rouge ay lay jënd bu baax ngir lan kooku kan la ragal kooku ragalul yàlla walla iyaazu billah ak kan ci mucc ci ñun tout ça ça montre notre faiblesse de de de notre attachement à Allah di def muraqaba suñu borom waaw bu ñu gisee nit ñi di rafetal lan lool lool jikkoy naafiq la te bu ñu wéetee di def lu ñu neex waaw waaw aslamtu lillah rabbil Seydina Ibrahim mu ne man borom bi tabaaraka wa taala moom laa wommatul lillahi rabbil alamin muy borom bindeef moom laa wommatul la soumission totale à Allah pas à ma ni à ma ni à Nogoy ni à Astu ni à Élisabeth ni à Hihan non wala yukki shama déedéet à Allah nag moom mooy ki nga xam ne alladhi yaraaka hiina taquum wa taqallubaka fi saajidiin borom bi nga xam ne boo lay gis booy jóg ak booy jàllar beku ci way sujjóot yi ak lépp loo def abudillah ka annaka taraah al ihsaan fa in lam takun taraah fa innahu yarak nga leen rafetal ak nga ñàkk rafetal a ci yem looy def yàlla ngay gis léegi nag yow yaa war a àgg ah naa fexe nag lépp lu may duggati naa ci xool yàlla d'abord xam ne mu ngi may gis man bu ma ko gisul xam ne mu ngi may gis ma am kersa fàttaliku lal imaam shaykhu tariqa waaw sëriñu suufi ash-shaykh al-Junayd Abul Qaasim waxoon te imaam an-Nawawi indi woon ko fii mooy yow da gis xéewalu yàlla yi lan mooy bi ñuy gis bunt bi ci kersa ci buntu téere bi ñu nekk al adab kitaabul adab teggi ni mun a al Junayd ru wa rawayna alil Qaasim al Junayd radiyallahu anhu mooy sëriñu suufi te ci salaf yi la bokk al Junayd loo abul Qaasim radiyallahu anhu mu ne da ngay gis xéewal yi la yàlla defal nga teg ko d'un côté ak xéewal yi mu leen dox ci leen mindeef yi yow nag nga xool sant gi nga waroon a sant xéewal yooyee ni nga ci gàttañ loo ak vraiment li nga xam ne defoo tos daanaka wa ma qadarullah haqqa qadri loolu jur ci sa xol benn ressentiment benn mbir moo xam ne moom la ñuy woowe li nga xam ne mooy kersa nga am kersa sa borom di la gis ngay def lu dul noonu même bu ma kenn gisul koo balance dans désert bàyyi leen ma ci désert bi amul kenn ku may gis du tee may ko am comportement yu baax nit ñi duñu tëj buntu bi rek ma nekk man kese commencé def lu ma neex déedéet parce que xam naa ne yàlla may gis yàlla laay jaamu wala sama baay wala sama yaay wala sama tante wala sama oustaz wala sama nangam laay jaamu jaamu ma leen man li may def mu correct yàlla laay xool que ngi fekk nekkuñu fi selaa la même damay jàng du ma nekk di tricher parce que bu ma tricher kan laay tricher. yàlla xanaa gisu mu ngi lay gis wii wala non boo xamee lool bi nga am kersa mu lay gis ngay def lu naqari yàlla même bu ma sama bàyyi sama oustaz bi gisul sama professeur bi je ne triche moo ko demoon ci poubelle bi fekk fa ay déchets yoo xam ne bu ma ko lekkee mu ray ma moo ma gën ma lekk loolu dee moo ma gënal may tricher parce que xam naa ne yàlla muy gis loolu mooy aslamtu lillah yàlla nga wommatul wommatuloo kat te yow kooku kenn gënu koo libre moom fu mu nekk fu mu dem gars yi seen xel day dal dañ naan moom moom fu ko neex dem mën naa dem fu ne parce que moom day fuglu boroomam waaw soxlawul ñu ne ah am na vidéo surveillance bu ne fii de def nañ fii ci mbedd mi ah gis caméra bii ñu def zone ah surveillée de par vidéo surveillance kii verbalisateur muy muy muy muy muy muy muy muy yaru yarulu te bu jàddee beneen koñ bi nga xam ne amul benn caméra bu yër gisul dara commencé toj dëkk bi kookuy ragalul yàlla kookoo manque de personnalité moo mees kookoo saw moo tuuti waaw moo tax vraiment war nañu seetaat suñu bopp quoi nii dara mais vraiment vraiment allahu akbar da ngaa war a am kon aslamtu lillahi rabbil alamin léegi nag bi suñu borom waxee lool nag après rek indi aaya yi nga xam ne moom la al imam indi moom la al imam indi waaw mu ne gis nga loolu muy wommatu googu nga xam ne la soumission totale à Allah muy yoonu l'islam yoonam woowu mu ne wa wassa biha ibrahimu ibn bani moom la sayyida ibrahima alayhi salaam daal bi dénkaane ba muy génn àddina ay doomam kan mooy doomam yi ah ismaila wa ishaq waaw allah oh te dina ko wax dina leen lim ci kanam waaye ni ko Seydina Ibrahim dénkaane woon ay njabootam kë la borom bu doon wax wala tamutunna illa wa antum muslimun allahu akbar te bu kenn ci yéen génn àddina la dul ba muy génn àddina nekk koo xam ne dafa wommatu ngir yàlla tabaaraka wa taala waaw waaw loolu la dénkaane mooy shirk na ko sori wéetal yàlla la jaamu du nit nit baax jaamuwuñ ko du yàlla nit du yàlla li ñu war a defal yàlla kenn du ko defal mbindeef bu ndigalu yàlla taxawee ndigalu mbindeef existé wul lu dul mooy puusa ci ndigalu yàlla di la jottal ndigalal yàlla bu dul loolu jarul bàyyi xel man amarakum bi ma'siyati llahi fala tuti'u lañu rasulullah sallallahu wax te gisoon nañ buntu bi wax yu mel noonu ku leen digal ci mooy yàlla bu leen ko topp waaw kon nag Seydina Ibrahima alayhi salaatu wassalaam daal di dénk kalimatu tawhid wéetal borom bo tabaaraka wa taala ay doomam wammatu ci yàlla wa wa Yaquubu waaye Seydina Yaquub it keroog ba muy génn àddina di sët bi ni ñëw ci gannaawam taxawu li maamam taxawu moo tax Yaquub aqiba aqiba mooy liy ñëw ci ginnaaw moom moo ñëw gannaaw maamam Allah Seydina Ishaq le Seydina Ibrahim am moom mu jur Yaquub ci ñëw ci gannaaw taxawe li maamam Ibrahim taxawe woon ak baayam bi Seydina Ishaq alayhimu salaatu wassalaam moo tax moo tudd Yaqub waaw waaw moom moom ah, salaf la li yeneen saa salaf waxoon Sayyidatu Aisha kero non Fatima fa ni'ma salafu ana lii eh, ana lak waaw jiitu ki nga xam ne mooy dawlu moo lay jiitu man sa baay di rasulullah sallallahu alayhi yow yow yow Fatima bint Muhammadin alayhi as-salatu wassalam Seydina ñëw nekk la maamam nee woon ak baayam mu nekk ba muy génn àddina wa Yaqub mu daal di leen dénk dénkaane ga nga xam ne moom la ko baayam Ishaq tamit tegoon comme ni ko ci baayam Ibrahim tegoon mu ne leen yaa bani Seydina Yaqub ne hey samay doom ñu ngi ci buntu. baabu wadaa'i saahibi wasiyatihi 'inda firaaqihi li safarin wa ghayrihi wa du'aa'i lahu wa talabi du'aa'i minhu am na lu ñu fàtte woon dénkaaneeg sa sa mbokk mooy booy génn àddina tamit mooy safar boobu <laughs> di génn àddina jamono ji ngay génne àddina nga dénkaane ay dénkaane yu am solo say doom wala ñila la wër ñi nga xam ne yaa leen njaboote nga dénk leen te li nga leen dénk mooy ragal yàlla an ittaqullah wa laqad awsayna ilaykum wa ila alladhina min qablikum non <coughs> non du boobu laa soxla woon mooy wala aw wa laqad awhayna ilayka waaw wa ila alladhina min qablika waaw waaw mooy boobu laa boobu la boobu boobu mooy euh, ci wàllu la in ashrakta la yahbatanna amaluka waaw bee borom bi la de man wahyu ana ilaykum wa ila alladhina min qablikum non non lu tax ma euh, aaya booboo tax manuma ko wax waaw euh, nan la ko waxeeti waay nan la ko waxeeti waaw te suuratu nisaa la wa laqad wassayna alladhina wala parce que ilaykum bi moo dul loolu ilayka taw ilayka la woon laqad awhaynaa ilayka wa ilaa allaziina min qablika la in ashrakta sa suuratu zumar la yahbatanna amaluka wa la takuunanna mina al-khaasiriin bii wa laqad wassaynaa allaziina uutul kitaaba min qablikum wa iyyaakum an ittaqullaah wa in takfuruu fa inna lillaahi maa fi samaawaati wa maa fi al-ard wa kaana allaahu ganiyyan hamiidaa borom bi ne man maa dénkoon ñi leen ñi nga joxoon téere te jiitu woon leen jiitu leen wa iyaakum ak yéen lan laa leen wax yu euh, dénkoon dénkaane bi nag du bon dama leen di conseiller bu leen neexee ngeen def bu leen neexee non farata la ngeen taxaw ko lan la leen waxoon ah an ittaqullah ak yéen wa iyaakum ak yéen xeetu sayyidina Muhammad alayhi salaam an ittaqullah ngeen ragal yàlla dee leen teet seen borom lépp lu ngeen di dugg seet leen ci yàlla waa man lépp lu may def naa ne mais man gëm naa ne yàlla ngi may gis solo déet premièrement deuxièmement est bëggoon naa dee ci action bi may def amoon est-ce que kenn bëgg na jamono ngay sàcc yàlla ray la te yonent bay saa saam nee na yub'asul mar'u ala mata alay nit ku nekk la nga deewe noonu lañ lay dekkile laa ilaha illa allah yow yaa ngi xalaat nekk doon sàcc yàlla ray la da doon sàcc dugal sa loxo fenn ndeke po daa am poste électrique mu maas la nga électrifié la nga diyee yawmal qiyaam ñu dekki la noonu la ngay ngay sàcc ñépp i li yàlla xaraamal dañ ko defoon nañ dagg loxo teg ci daan ju mel moom nga moom nga dékkee kooku xuralal ma lool kon lépp looy def lu dul noonu xalaatal neen ne man ah yàlla waxuma kañ laay dee de te nit dox na ci mbedd mi faatu am ne ku ma xam koo xam man ñii moom dama ko wax dañ ma koo nettali parce que noonu daal gaañu quoi ñu nettali ba ni gaañoo fajar la yeewu doon gunge doom ji di dem di jàngi ci fu muy jëlee oto da senegal parce que foofu wóorul ma koy gunge teg fonde yi nga xam ne moom lay togg di ko jaay ndikki teg ko ne day demagul waaw bi mu demee gunge doom ji mu jël otoom muy tourner bi muy retourner wu day retourner wu xaw a yëg benn malaise fi mu toog ne xaaral mu toog ci wetu kii bi fi mu toog noonu fi naa génn àddina gaa yi daal dee rek ay nit ko fay romb ci fajar gi noonu muy commencer leer ñu koy romb mais mu ngi ceeb am ñu ne mais ndaw si ne moom moom toogam naan bi yàgg naa boobu ba léegi mais bi ko ay mboqam di kii doom yeeg yooyu ñu xool ñëw ne daa demoo ba mu demee ba léegi moom doon dem rek ñëwaat ak mu bàyyi mën naa xam sax bu di ko xool gis ne génn na àddina waaw comme quoi dee fu nekk li lay dikk la léegi nag nan ngay nekk di def lu bon yàlla mën naa arrêté sa kër foofu lan ngay wax boo demee ci yàlla kon Seydina Yaqub alayhi salatu wassalam daal di dénkaane ñi xam ne mooy doom bi kon Seydina Yaqub wa Yaqubu moom itam lool la dénkaane ay doomam de ne leen yaa bani ya eh yéen samay doom yëg leen ne mooy mu ngi dénkaane Seyna Ibrahim ba muy génn àddina dafa dajale jabootam dénk leen te dañu loolu di leen ko dénk saa su ne kalimatu tawhid wéetal borom bi wommatu ngir yàlla képp waaye sët bi moom itam foofu la jaar waaw Seydina Yaqub di dénk doom yi bu muy génn àddina ya baniya inna allaha astafa lakum ad te dina ko wax ci kanam ci aay bi ci tegu borom bi de moo leen tànnil seen sóobu win seen sóobuwaay seen mode de vie bi nga xam ne mooy dundin mooy seen diine borom bi bàyyiwu leen ngeen di asaaloo di ko seet feneen borom bi moo leen tànnal diine waaw moo leen tànnal dundin ne nii laa bëgg ngeen koy dunde kon nag ngalawaay bu leen faatu mukk illaa lu dul ba ngeen di faatu wa antum fekk yéen muslimuna da ngeen a wommatu ci lan wéetal yàlla suñu boroom ne am kuntum shuhada ndax yéen da ngeen fekk woon est-ce que témoin is jamono ja nga xam ne hadara yaqub al mawtu ba sëy naa yaqub ba ko faatu dikkalee jég dikkale gisoon nañ ci hadith eh, bi ñu génn sayyid lamma hadara eh, amr ibn al-aas al-mawt waaw lamma kaana fi siyaaqati al-mawt voilà waaw hadarna amr ibn al-aas waaw wa huwa fi siyaaqati al-mawt waaw ñun de ñëwoon nañu assister sayyidna amr ibn al-aas li sayyidna abd al-rahman ibn shumasa al-mahri daal di woon wax rahimahullah suñu borom nag dañu laaj ne yéen Yaaqub nii naa Yaaqub ba muy génn àddina yéen a ko fekk moo tax laajal kuffaar yi al-kadaba al-marada min al-yahuudi wan-nasaara yi nga xam ne ñoo ñëw soppi ñii naan trinité ñii naan Uzayr ibn Allah a fekk wala yàllaa fekk ñoom dañ doon kaale comme ñun liñ fi nekk wala yal bi la kanam tuutal naa wax ngeen lu amul am kuntum shuhada est-ce que yéen yéen a fekke keroog bi nga xam ne xadara yaqub al mawt bi sayyidina yaqub bi ko faatu dikkalee teewale yéen ko fekk fàttale ku keroog bi nga xam ne lay wax doomam yi waaw ne leen ma na min yi da leen a dajale ndeysaan mu ngi dem tukki bi nga xam ne amul porte sans retour la amul ñëwaat muy faatu mu ne leen laaj leen ma na min ba'di ana lan ngeen di jaamu sama gannaaw qaalu doomi al asbab mooy al asbab mooy siti donc Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam waaw ñu ne ko na'budu ilaahaka ñun ki ñuy jaamu dong di ko wéetal mooy sa yàlla ji ñu feddalil ko wa ilaaha aabaa'ika te nekkoon sa baay ak sa yàlla yi nga xam ne ñoom dong lañ doon jaamu ñoo sa baay yi Ibrahim pourtant maamam la ndax maam dañ koy woowe baay Ibrahima Ibrahim wa Ismaa'ila ak sa baay ji di Ismaa'il ndax frère baayam la magu papaam la di Ishaq wa Ishaq ak sa ji la jur yow baay di Ishaq ñii nii sa baay yii ci lañu newoon seen yàlla jooju ñun moom la ñuy jaamu ilaaha waahidan benn yàlla képp dong wa nahnu lahu muslimun tam moom dong la ñuy womatu waxatuñ ñu keneen kenn du ñu digal loolu yàllaa ñuy digal mooy li ma waxoon sànq képp kuy digle bi yaboo sa digal nekk loo xam ne dangay ngay lantinoor bi haut-parleur waxu yàlla digalu yàlla boo dut loolu jarul nga koy digle parce que amul sens kenn du la déglu yàlla tege ñu koy jëf wa nahnu lahu muslimun bu yàlla waxee amul la siise wombatu rek neex na ñoom naqari na fii mamsatina ci ñu sawar waaye wa fii kasalinaa ak bu ñu seet nekkee ñoo xamante ne nii dañoo tayal lépp ci yem topp dégg rek waaw wa nahnu lahu muslimun kon lii la fa al imam indi non léegi aaya yi gis nga ñoom dañu dénkaane mooy wa ghayri mooy jamono ji nga xam ne ci la ñuy faatu ñu dénkaane moo tax wa ghayri dénkaane sa àndawa wa wasiyatihi di ko dédi wadaa mooy dénk mooy tàggatoog moom te yonent way saa loolu da xajjatul wadaa moo tax Seydina gisoon nañ hadith bi Seydina Ibn Umar ne ñun radiyallahu anhu dañ doon wax xajjatul wadaa lu al wadaa dañun xamuñu noonu wadaa wadaa wadaa xajjatul wadaa xamuñu ko te yonent way saa saa mu ngi ci biir ba keroog xajjatul wadaa ñu dégg muy ñuy wax di ñu discours di wax waxam ya nga xam ne bokkoon na ci yéen nit ñi la'alli lam alqaakum ba'da aami haadaa waaw waaw xudu anni jël leen ci ndax amaana dootu ngeen dajateeg man ci bërëb bii dootuma dajateeg yéen tey à partir de fii fii walla mu leen di tàggu moo tax bokk ci turu aj googu hajjatul wadaa waaw tàggu aju tàggatoo ci yeneen tubaab yi am tàggatoo ci waaye dénkaane fa dénkaane yu rëy yi waaw allahu akbar yooyu boo demee ci siira bi gisoon nañ ko te tamit sermon yooyu dagg nañ leen def leen ci archive Berlin ñoom képp demal boobu yaa vay insha allahu taala di nga fa fekk waxu yonent bi saa saam dénkaane bi mu dénk xeetam te am nañ ci gis fii ah la tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dakum riqaaba ah, ibn Abdillah al-Bajali al-Bajali nee na keroog yonent bi saam ma yaa Jarir istamsit an-naas ah, ne ma Jarir noppi loo <laughs> ma noppi loo leen wax ko na lam leen wax keroog. ne ah laa terji'u ngallawaay bu leen dellu wasiya ndénkaane boo xam ne mooy doxaleen koy ndénkaane yonent bay saa saa may ndénk laa laa terji'u bu sama ginnaaw ci chapitre quatre vingt lañ ko gisoon ci buntu bi ci téere bii kitaabul adab baabu israa'il jaliisi li hadiisi jaliisihi alladhi laysa bi haraam wa istinsaati al-aalimi wal waa'idi haadiri majlisihi mu ne bu leen dellu sama gannaaw kuffaaran armé wu jusqu'aux dents kuffaaran di jëf jëfu yéefér yadribu bay dóor min ba'dukum lenn ci yéen riqaba ba'd doq ñeneen ñi di rayante ci maali forote yëpp ñeen ñëpp ngeen nay julli ngeen yonente bay saa sam maa ngi leen di tere lool bu leen ko def voilà allah waaw ah, lépp moom defal nañu ko allah kon aaya yi la al imam indi di wane dénkaane surtout jamono ji nga xam ne xam nga fii tukki di dem di ñëwaat ko am nga yaakaar bu bari bu gisaat ko mais bii mooy tukki bi nga xam ne amul ñëwaat hatta foofu li gën loo dénkaane mooy ragal yàlla mooy wommatu yoonu wommatu wii nga xamante ni ku ci nekk yaa mucc ku ci newul yaa torox yaa salte wal iyaazu billah al imam nag après bii di ñëw kon foofu la yemale kii bi ak ñaari aay yooyu rek leen di muy aaya 132 ak 133 ci suuratul baqara léegi Euh, fii mu indi fii euh, ci wàllu hadis insha allah dina fi indi li nga xam ne mooy 712 euh, ba 717 ay compteurs inclus 712 13 14 12 13 14 15 16 17 6 hadis waaw yoo xam ne bii di ñëw mu commencé ko hadis Seydina Zayd ibn Arqam Zayd ibn Arqam ay fàttale ko hadis bii muy ñëw indi gisoon nañ ko. Seydina Zayd ibn Arqam ko jaawalee waxoon naa la keroog Arqam yi Arqam yi est ce que fàttali nga lool dañ naan Zayd ibn Arqam am na al Arqam ibn Abi Arqam ak kan ah boo fi fàttee saxaaba bi nga xamante ni keroog Mu'ta ah moom moo jël euh, euh, drapeau bi. gaa yi ne ko ay wa ko mu ne ko mukk jëluma ko lu dul ngeen seet seen mbir benn waaye mu jox ko Seydina Xaalid dul wag Seydina Xaalid ne ko déedéet yow yaa ma fekk bi ñuy xarek <laughs> Hiraq la <laughs> ñu rey Seydina euh, Jaafar non Seydina Zayd ibn Haarisa rey Seydina Jaafar rey Seydina Abdallah ibn Rawaaha radiyallahu anhu saxaaba bi jëloon ka drapeau bi nu mu tudd wóor na boo ko fàttee may naa la bu bii di ñëw ndax man dama tabe ci ay waaw <laughs> nga dégluwaale euh, nga nga jëlal ma ko bu ñu tàmbalee vidéo bay wóor nit laa wax boo ko waxut boo mayul dama lay dugg <laughs> waaw def na waaja waxoon jamono yooyu sëriñ sa dañ daa doore <laughs> ah ñun nag dóorawuñu rek lay kaf rek ah aywa yow moom dañ naan la nga révisé révisé <laughs> kon bii da ñëw ñu da ko jaadis yi insha allahu taala ala nabiyyina muhammadin wa ala